ñu ngi woon ba léegi ci tarjuma seyyidina Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala wa ardaahu wa anna bihi euh, gisoon nañu ci jataay bi weesu gàddaayam moom seydina Umar ibn al-Khattab dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waxoon nañ li nga xam ne moo gënoon a wér ci loolu te mooy li imaam ibn isxaaq jële ci naafi' moom mu jële ci abdullah ibn umar ibn alxataabi radiallahu taala anhuma mu jële ci baayam mu nettali gàddaayam moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu loolu mooy li nga xam ne comme ni ñu ko waxe woon moo wér ci ak gàddaayam këne nettali banaan dafa wër kaaba gi ne shaahatil wujuh képp koo xam ne bëgg na sa soxna ténj la sa yaay daal lay ñàkk say doom jirim loolu wax doon nañ leen ne loolu wérul lii mooy li wér moom nag seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour ñu continuer fi ñu kon bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bari na ay seede yoo xamante ne nii yu ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def ci moom di wane ak ngëneelam moom seydina umar ibn alxataab comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci riwaay eh, imaam at-tirmidi soloona jëlee ci eh, doomam di abdullah ibnu umar radiyallahu taala anhuma mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal inna allaha ja'ala alxaqa ala lisaani umar wa qalbihi moom imaam at-Tirmizi mu daldi solo raximahullah bi sanadin xasanin ci sanad boo xam ne bu baax la jële ci seydna abdullah ibnu omar mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam deena inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla jaala dafa def alxaq dëgg ala lisaani omar ci lam nañu seydna omar ibnu alxataab radiallahu taala anhu wa qalbi ak xolam mooy ne lu mu wax dëgg la te xol bi lépp lu ci génne dëgg la loolu yàlla ko defal bokk na tamit ci ngëneelam yi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi seede ci moom comme nim ñëwee ci as-saxiixayni xadiisu seydna abdul abi hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne anna nabiya sallallahu alayhi wa qaal laqad kaana fi man kaana qablakum muhaddasuun ay mulhamuun fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa innahu mu ne moom seydna abu hurayra mu yonent bi radiallahu taala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na nekkoon na ci ñi leen jiitu woon ay nit ñoo xam ne muhaddasuuna mooy yàlla da leen doon yénqiwal ay xeetu xam-xam yoo xamante ne nii da doon daw ci seen xol ak seen làmmiñ te nekkuñu woon am na ci yeneen riwaaya mu ne min gayri an yakunu te ñoom nekkuñu woon ay yonent waaye daanaka fi yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam doon jële foofu la leen yàlla di jële di leen jox ñoom muy jaar ci seen làmmiñ ak seen xol te duñuy yonent mu ne nag fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa innahu na mu ne bu dee ne kenn dina nekk kenn rekk koo xam bu doon ne sama xeet bi ñàkkul mu am ci ñooñu noonu ñu mel noonu ci sama xeet lu dul kenn benn nit rekk la war a doon kon omar mi ci ñoom lay bokk radiyallahu taala waaye loolu tekkiwul ne xeetu yonent bi aleyhi wassalaam amul ñu mel noonu lu dul kenn déedéet lool waxin la mu ngi mel ni boo ne euh, diw bu ma amuloon xarit ku dul diw bu ma amuloon xarit ku dul kenn diw la loolu tekkiwul ne day tekki na yow amoo beneen xarit bu dul moom day wone yow ni ni nga xam ne mbir mi noonu la gën feddale koo ci moom waaye dut amul que ne benn sikki sàkk amul que ne xeetu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo gën xeet yi fi jiitu woon bu dee ne ñoom ñoo am ñu mel noonu nga xam ne xeet yooyu ñu ko amee ci yonent yañ leen yónni woon ñoom te yonent yooyu aleyhimu salaatu wasalaam a leen gën teg ci xeet yooyu xeetam gën ko kon bu dee am na ci xeet yooyu xam nga ne lu ëpp fuu fuuf li amoon ci yooyu am na ci xeetam moom waaye mooy li ma wax léegi ngir feddali ne bu benn moom lay doon mooy ne bokk ci ñoom moom li nga xam ne ci moom Seydina Omar ibn al-Khattab looloo tax alxuraan bari lu mu ñëw di dëppook moom moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa comme ni nga xamante ne nii jëli nañ ko ci moom mu ne moom dëppoo na ak boroomam subhaanahu wa ci ñetti bërëb waaye boo seetluwaatee sax yi mu dajee yi mu dëppoo ak alxuraan ëpp na loolu waaye ci xadiis boobu ndax ñetti bërëb bi tekkiwul ne fala yem bokk na ci nga xamante ne nii moom seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhu wa arda alxuraan ñëw na dëppoo ci ak moom bi mu nee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko bu ñu jàppe woon maqaamu ibrahim de law ittaxadnaa maqaama ibrahima musallan mu ne de bu ñu jàppe woon maqaamu ibrahim mooy la station de ibrahim aleyhi salaatu wassalaam bu ñu ko defoon jullikaay alxuraan wàcc ne wattaxidu min makaani ibrahima musallan ne jàppe leen ci même baat yi mu utilisé mu ne jàppe leen maqaamu ibrahim ngeen def ko aleyhi salaatu wassalaam ngeen def ko julliwaay waaye tamit aayatul xijaab moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu da doon wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lu bari biñ nekkee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wasalaam naan ko del muur sa soxna yi ndax sa kër kàccoor dafiy ñëw ku baax dafiy ñëw kàccoor dafiy ñëw mais yonent bi aleyhi salaatu wasalaam topp ko woon ci lool ndax moom jotu ci woon dara lu ko suñu boroom subhaanahu wa taala ne nga digal leen ko ba benn bés yaay sawda di génn mën a ko sawda gis nañ xam nañ la xàmmee nañ la ci guddi gi mën a ko xàmmee nañ la loolu lépp ngir bëggoon suñu boroom subhaanahu wa taala daldi wàcce aaya yoo xam ne day wax lu clair daldi digal jigéen ñi ñu muuru benn yoon ci noonu ci la aaya yooyu wàcc ci suuratul ahzaab di wax ci wàllu muuraay digal ko non seulement jigéenu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye diga digal ko jigéenu jullit ñi radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna ila yawm al qiyaama naka noonu tamit ah, moom seydna umar ibn al radiyallahu taala anhu ba léegi alxuraan ñëw na di dëppoog moom ci wàllu naafiq boobale di abdullah ibn ubay ibn salul aleyhi min allahi yastaxiquhu nekkoon rasu nifaaqi bi yasrib nga xam ne moo nekkoon bopp naafiqi foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam looloo tax comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al buxaari ak imaam muslim ibnu al xajjaaj raxmatullah alayhima solo jële ci abdullah ibnu omar radiyallahu taala anhuma mu ne annahu qaal lamma tuwuffiya abdullah jaa ibnuhu abdullah ibnu abdillah ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu an yu'tiyahu qamiisahu yukaffinu fiihi yukaffinu fiihi abaahu fa a'taahu thumma sa'alahu an yusalliya alayhi fa qaama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam liyusalli wala li yusalliya fa qaama umaru fa axada bi thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaal yaa rasuulallah atusalli tusalli alayhi wa qad nahaaka rabbuka an tusalli alayhi fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innamaa xayyarani allah fa qaala istaghfir lahum aw laa tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marratan wa sa aziiduhu ala sab'iin qaala innahu munaafiq qaala fa salla alayhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa anzala allah wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrih moom abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ash-shaykhaani jële ci moom mu ne rahmatullah alayhima mu ne bii abdullah deewee muy abdullah ibn salul ibn ubay ibn salul ndax moom yaayam moo tuddoon salul moo tax abdullah ibn ubay baay ji ubay yaay ji di salul moo tax ñoo abdullah ibn ubay ibn salul moom bi mu deewee nekkoon président naafiq yi mu ne jaa abnuhu abdullah ibnu abdillah doomam nag bokkoon ci saxaaba yi gën ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di abdillah nga xam ne yàlla ni muy génnee suuf su gàncax gu tooy ci suuf su wow génne luy dund jële ko ci luy dee kii nga xam ne mooy rasul nifaaqi tête de ak naafiq moom doomam bokkoon ci saxaaba yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy abdullah ibn abdillah ibn ubay ibn salul moom mu ñëw doom ji ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy laaj yére bi mu soloon ngir mu daldi koy sànge baayam bu comme que dee na ngir mu sànge ko ko man koo suuleeg yére yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir loolu mën a jariñ baayam ndax xamoon na baayam ni mu nekke woon bi mu ñëwee laaj ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam summi yéere bi jox ko ngir mu dem sànge ko baayam suule koog moom summa sa'alahu ginnaaw gi mu dem ñëwaat an yusalliya aleyhi ngir ñaan ko ñëwaat yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ngir mu ñëw ndax dafa dem laaj na yére bi ñu jox ko mais lool xam ne ne baayam lim nee woon gravité gi mu garaawoon loolu doyu ko mu ne daal mu ñëwaat ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag damaa bëgg nga ñëw julli julli sama baay nee na fa qaama rasulullahi sallallahu wa sallam yonent bi alayhi ngir jullee ko seydna Umar radiyallahu ta'ala anhu qaama

sallallahu alayhi wa sallam tusalli alayhi wa qad nahaaka rabbuka an ndax dangay dem du julli ci moom te sa boroom tere na la nga julli ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko déedéet man yàlla terewu ma dama tànnloo innamaa xayyarani llah dëgg-dëgg li am ba des mooy terewu ma mais dama tànnloo ci ma jullee ci ñoom ma jullee leen wala ma ñàkk leen a jullee waaw loolu la ma defal ba pare mu ne istaghfir lahum aw tas amu laa tastaghfir lahum ñaanal leen njéggal wala nga bañ leen a ñaanal njéggal in tastaghfir lahum sab'ina marra boo leen ñaanaloon njéggal soixante fois loolu la yàlla wax waaye man wasa aziduhu ala sab'in comme que nga jéggal leen jéggal leen wala nga ñàkk leen nga ñàkk leen a jéggal boo leen jéggaloon fois yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne man soixante-dix yooyu naa ko dépassé bu ko defee ngir ñu jéggal ko malgré li muy nekk naafiq bi seydna Omar ibn al-Khattab radiyallahu bàyyiwul ci yére bi ba léegi ne ko innahu munaafiq ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa ji am naafiq la de Abdullah mii nga a julli am naafiq la qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa salla aleyhi rasulullah malgré lool mu dem jullee ko bi mu ko jullee nag fa anzala allaahu buur yàlla subhaanahu wa taala daal di wàcce wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabri bi mu ko jullee nag suñu boroom subhaanahu wa taala daal di wàcce aaya ne na tusalli te julleeti mukk ala ahadin ci kenn ci naafiq yi minhum bokk ci naafiq yi maata bu deewee abadan ba faw bul julleeti à partir de tey bul julleeti ba mukk ci benn naafiq bu ko julleeti wala taqum tabul taxawati ala qabri bàmmeelam bu fa demati sax baru koy ñaanal bu fa taxawati te bu ko jullee nga xam ne yooyu bokk tamit ci nga xamante ne ni moom alxuraan dafa ñëw daldi dëppoo ak moom am na yeneen yu gën a yaatu yi waaye yooyu doy na waaye bokk na ba léegi ci yi nga xam ne moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi seedeel te mu ñëw ba léegi ci saxiixay ni di muttafaqun aleyhi ñu jële ci seydna abdullah ibnu omar mu ne qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa qaal baynaa ana naa'imun utiitu bi qadaxi labanin fa sharibtu xatta inni la ara riya yaxruju fi adfaari summa actaytu fadli cumar bn alxataab radiyallahu anhu qaalu famaa awwaltahu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala alcilm moom abdullah ibnu umar radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne baynaa ana naaimun muy nettali gént goo xam ne moom la gént moom aleyhi salaatu wasalaam mu ne dama doon nelaw utiitu bi ma nekkee di nelaw utiitu ci gént gi ma gis may gént gis ñu ndil ma bi qadaxi labanin ci ndab loo xam ne dafa def soow waaru kopp bu def soow mu ne fa sharibtu ma naan ci xatta inni la ara riya yaxruju fi adfaar yi ba ni may gise màndite gi naan gi ma naan ba ba doyal ba màndi mel ni dama gis sama bopp màndi googu doyal gi ma doyal ci naan mel ni luy génn ci sama ba sama wey nee na summa ginnaaw ki entaytu fadli ma jox li des ci koppu soow miñ ma joxoon ci gént gi ma jox li ci des Umar ibn al-Khattab ma jox ko Umar ibn radiyallahu anhu ñu ne ko xam nañ ne gént la te gént obligé wul niñ ko gisee noonu noonu lay xewe ñu ne ko nag fama awwaltahu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko léegi sa gént googu moom loo ko tekkee loo firee sa gént gi soow moomu nga doon naan ba ba fees gel ba sa ba muy génn ci sa baaraam yi waaw ci sa baaraam yi di ci génn nga jox li ci des Omar ibn al-Khattab lan nga ko firee mu ne loolu soow moomu mooy al-ilm mooy xam-xam moo tax seydna Abdullah ibn ibn Mas'ud radiyallahu doon wax naan seydna Omar moo leen ginoon a xam alxuraan moo leen ginoon a dégg xam-xamu diine kon mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ma naanee ba mu des soow moomu li ma ko firee mooy xam-xam ma jox ko seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda ba léegi beneen gént boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko gént ci seydina Umar ibn al mu ñëw ba léegi ci as-Sahihayni jooy ñu jële ko ci abu sa'id al-xudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa sa'd ibn malik ibn sinaan alxudri di abu sa'id radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna ana naa'imun ra'aytu an-naasa yu'raduuna alayya wa alayhim qumusun minha maa yablughu thudiya wa minha maa duuna dhalika wa urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamiisun yajurruhu qaalu famaa awwalta dhalika yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala ad-diin moom Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na muy beneen gént bu mu gént seydna omar bnu alxataab radiallahu taala anhu wa ardaah ni'ma rajulu omar éy way eskey biléb góor di seydna omar bnu alxataab moom mi yonent bi aleyhi salaatu di géntal gént yu mel nii ba pare firi ko ci biir saxaaba yi lépp bu njëkk bi gis nañ nee na xam-xam la beneen a ngi mu ne dama doon benn benn ba ma doon nelaw ma gis ñu daal di may gaareel exposer ma nit ñi mooy ñuy ñu may di ma gaaral di ma naan ma ñii ñooy diwa ngi kenn par kenn di la comme si boo ñëwee foo xamul nii wala ñoo xam ne comme président bi bu taxawee di def revue des troupes ñu naan kii mooy monsieur tel mooy chef d'état-major des armées ainsi de suite ku nekk nee na ñu may defal noonu nit ñi nee na nit ñi ñu may dem ma ñu may romb ma leen ñu ñuy présenter nit ñi wa alayhim xumus ñoom ñu ngi sol ay xamis lañu sol minha ma yablughu as-sudiyya sol yi ñu xamis yi ñu sol yenn yi ci seen dënn yi la yem côté yi seen ween yi nekk fa la yem mooy ne dese naa jot nee na wa minha ma duna dalik am na yoo xam ne nag àggul sax yére yu ñu sol àggul ba foofu mooy ñooñu ñoo ginatee ginatee ñàkk jotle mu ne waaye wa urida ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ginnaaw gi nag ñu daldi may expose daal di may gaaral Umar ibn al ci biir nelaw yi mu ne wa alayhi qamisun yajurru moom nag mu ngi sol xamis boo xam ne waxuma la jot mais dafa ëpp bay buubu mu koy xëcc di dem mooy yiñ ko wan yépp ñenn ñi loo yaatu lu sa yéere mat-mat ñii ci seen dënn bi lay yem fi seen ween yi di nekk fa lay yem ñenn ñi moom lu gin a suufe loolu nee na nag Umar ibn al-Khattab biñ ma ko wanee radiyallahu mbir mi dafa gudd gudd moom dafa sol lu jot ba muy gudd mu koy xëcc di dem ñu ne ko xaalu fama awwalta dalik ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa nan lan nga fire sa gént gii moom mu ne addiin qaala ras mu ne yaa moom mu ne qaala addiin loolu noonu muy buub yére yu gudd yo jot ba mu koy xëcc di dem loolu mooy diine mooy ne kaana umaru mumtali an bil ilmi wa diin dafa feesoon del ak xam-xam ak diine waaye beneen gént goo xamante ne ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gént na ko ba léegi seydna Umar ibn al-Khattab muy xadiis boo xam ne ba léegi tamit muttafaqun aleyhi ñu jële ko ci seydna Abu Hurayra radiyallahu taala anhu am na ci ñeneen saxaaba yum ñëw moom mu ne qaala moom mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi bayna ana naa'imun ra'aytuni ala qalibin alayha dalwun fa naza'tu minha ma shaa allah summa axadaha ibnu abi quxaafa fa naza'a biha danuuban aw danuubayn wa fi naz'ihi da'f wallahu yaghfiru lahu da'fahu summa istaxaalat garban fa axadaha ibnu alxattaabi fa lam ara abqariyan min annaasi yanzi'u naz'a umar xatta daraba annaasu bi'atan moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne dégg na yonent bi aleyhi salaatu mu ne muy beneen mu ne bay ba ma nekkee benn bés dama mu ne nelaw mooy gént la la bëgg a wax ra'aytu ma gis sama bopp mooy moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ala qalibin ci benn teen benn teen alayha dalwun am benn baat boo xam ne ci lañuy tànqe ci teen bi mooy ci ngay dugal ci teen bi ngir ut ci ndox nee na fa nazantu minha ma sha allah ma daldi jëfandikoo baag baag boobu tànq ci teen bi lu soob borom bi subhaanahu wa mooy ci bariwaay mënuñu koo takk summa ginnaaw gi axadaha mu daldi jël baag bi nangu ko ci man am na ci yeneen riwaayé yi comme nim ñëwee ci saxiix imaamul Buxaari dane thumma naza'aha thumma axadaha minni ibn abi quxaafa li yurihani mu ne bi seydna abu ibn abi quxaafa mooy seydna abu bakrin radiallahu anhu baayam moo doon abu quxaafa usmaan la tuddoon radiallahu taala anhuma mu ne ginnaaw gi mu daal di koy jël doomi abu quxaafa di seydna abu bakrin radiallahu taala anhu wa an abi nee na ci riwaayu bële li yuri xani ngir mu daldi may noppal ndax gis na ne yërëm na ma ci ni may xëcce baag yi mu daldi may yërëm jël baag bi ci man ngir dimbali ma nee na fa nazaa mu daal di xëcc biha zanuban aw zanubayni moom bi mu essayé ñaar benn wala ñaari baag la xëcc mu ne wa fii nazihi ci ak xëccam baag yooyu danfun am na ak faiblesse wallaahu buur yàlla yaxfiru lahu danfa buur yàlla yal na ko yàlla yërëm noo jéggal faiblesse googu nekk ci xëcc yim doon xëcc nee na summa saxaalat xarban après nag mbir mi mooy baag bi mu daldi mu dem ci keneen mu dem ci mu ne keneen daldi koy jël fa axadaha ibnul xataab ibnul xataab di Umar ibnul xataab radiyallahu ta'ala daldi koy jël mu ne falam ara abqariyan min annaasi yanzi'u naz'a umar xatta daraba annaasu bi'atan mu ne moom nag bi ma gisee omar dal di koy jël radiyallahu anhu ibn alxataab nee na masumaa gis nit ku yéeme ndax araab yi buñ nee abqari mooy nit koo xam ne li muy def presque kenn manu mu ne masumaa gis wala ñu ne xaw mi dañ koy woowee abqari tamit mooy sang bi mooy ki nga xam ne li muy def dafa jafee mën a def dafa jafee def mu ne masumaa ndax doole ji mu am mu ne masumaa gis ku mel ni kuy xëcce noonu comme ni moom ibn al ba ni nga xam ne nit ñi dañoo mujj non seulement gëléem yañ yoroon ñu naan a naan ba màndi ba ñu yóbbu leen yeewaat leen fañ leen di yeew loolu na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne xadiis boobu comme ni nga xam ne noonu la imaam an-Nawawi waxe ci bi muy sharaa saxiixu muslim al-minhaj mu ne euh, moom loolu day tekki li mu ci jublu ne Seyna Ibn Abi Quhaafa ñëw xëcc benn walla ñaar loolu mooy mooy ne benn bi taxul ñuy wax ñaar la mooy xilaafaam mooy ne xilaafaam yàggut mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi lislaam bi ñëwee moo ci nekkoon di woote nekk ci vingt-trois di woote mooy xëcc yooyu muy xëcc ci ci baaj yi ci teen bi ba ni nga xamante ne nii dem na sa bi mu kii Seydina Abu Bakar daal di jël mais moom yàggul deux deux ans la def six mois moo tax mu ne moom wa fi naz'iha da'fu ndax futuxaat yi ni mu gën baree ak ubbi dëkk yi mu ngi gën a baree ci jamonoy Seydina Omar ndax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moom dundam yàggul mooy ne xilaafaam deux ans mois alors que Seydina Omar def na dix ans et ak i mois loolu mooy ne bokkuñ moo tax ñoom moom Seyd euh, imaam an-Nawawi mu ne loolu lañ ci jublu euh, imaam alxaafiz na xajar nag rahimahullah moom dane mbir mi moom d'accordul ak ñi ne affaire bi affaire u xilaafa la moom que ne mooy seen durée xilaafa lay wax noonu moom li mu gis mooy li mu wax sànq ne xilaafa gi lay mooy ne ubbi lislaam tasaaroo gim tasaaroo ak ubbi dëkk yi nga xam ne dañ fa dugal lislaam nga xam ne ci jamonoy Seydina Abu Bakar la tàmbalee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la tàmbalee ginnaaw gi Seydina Abu Bakar mais yàggul mu jeex léegi nag bi Seydina Omar radiyallahu anhu ñëwee mbir mi gën a baree bari nga xam ne presque lislaam àgg ba ay Chine ay Azerbaïdjan dem ba ay Afrique fu nekk léegi loolu noonu lañ jublu moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jublu ci xadiis bi wallahu taala alam waaye ba léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba léegi pour

comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhima daal di soloo ci sax seen saxiix yi moom seydna jaabir mu ne qaala da mu ne an innabi mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam annahu qaal daxaltu ljannata aw ataytu ljannata fa absartu qasran fa qultu liman hada qaalu li umar ibn al xattaab li Umar ibn al-Khattab fa aradtu an adxulahu falam yamna'ni falam yamna'ni yamna'ni illaa ilmi bi ghayratika qaala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi abi anta wa ummi ya nabiyallah aw alayka ugaar agaar moom Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na dama dugg àjjana wala dañ ma indil àjjana moo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dugg na àjjana fii ci àddina euh, que ça mooy ndax yooyu xadiis yu bari ñëw na julli na salaatul istisqa daldi tàllal loxoom delluwaat ginnaaw bi mu paree ñu ne ko danga def loo xam ne doonoo koon def mu ne dama àjjana laa lañ ma laa duggoon ci laa ma demoon bay witti ci ñam yi ma daal di koy bàyyiwaat mooy ne mu ne man fa ab sartu bi ma duggee àjjana ma gis xasran benn pale bu benn njéndi pale bu rafet a rafet fa qultu ma ne liman hada kan moo moom lii xaalu ñu ne ma li Umar ibn Umar ibn al-Khattab Umar ibn moo ko moom nee na fa aradtu an adxulahu ma nar a dugg ci pale bi nee na falam yamna'ni illaa ilmi bi ghayratik mu ne Umar fekk ci mbooloo mi Seydina Umar a nga fa woon bi muy nettali mbir mi mu ne li ma teree dugg ci pale bi mooy dama xam sëg fiir yow Umar moo tax dugg ma Seydina Omar ibn al-Khattab ko yow yonen yow ndaw yàlla ndax ci yow jënde naa la sama baay ak sama yaay ndax yow yow ci yow laay fiire ba léegi Seydina Abu Hurayra nettali na xadiis bii euh, nga xam ne moo gën a bii nii ba léegi muttafaqun alayhi la moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane baynaa nahnu moom seydna abu hurayra inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam id qaala baynaa ana naa'imun ra'aytunii fil janna fa idaa imra'atun tatawadda'u ilaa jaanibi qasrin faqultu liman haadha alqasr faqaaluu li umar ibn alxattaab fa dakartu gayratahu fa wallaytu mudbiran fa bakaa umaru wa qaal alayka agaar ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam seydna abu hurayra mu ne benn buñ toogoon nekk ci yonent bi aleyhi salaatu mu ne dafa doon nelaw benn benn bés mu leen di nettali ne da doon nelaw ci biir nelaw yi nee na mu gis boppam biir àjjana aleyhi salaatu wasalaam nee bi ma nee biir àjjana fa ida imraatun tatawaddau ila janibi qasrin ma gis benn jigéen buy jàpp ci benn côté benn palais fa qultu liman hadha al qasr ma ne kan moo moom palais bële ndaw sële di jàpp ci wet gi fa qaalu ñu ne ma li umar ibn al xattaab umar ibn al xattaab moo moom palais bi radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam umar ci biir mbooloo mi fa dhakartu ghayratahu fa wallaytu mudbiran ma daldi fàttaleku sa ak fiiraange moom Omar ma daldi wàññeeku dem sama yoon dugguma ci pale bi moom seydna abu hurayra radiyallahu mu ne fa daldi jooy wa qaala mu ne yonent aleyhi salaatu wassalaam a aleyka ndax ci yow agaaru laay fiir yaa rasuulallah sallallahu alayhi loolu doy na ci ngëneel ñu gis ngëneelu seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko seedeel boppam ne am na ay kër ci biir àjjana walla am na fa paleta bokk na ci ñi nga xam ne doon na leen diis ñooñu mu bégaloon te xadiis bi nekk ci sunan yi nga xam ne xadiis bu wér la bu Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nga xam ne mu ngi ko doon wax kuufa fële euh, ne fukk ñooñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu jiite woon ni mu jëkk dane abu bakrin fil janna wa umar fil janna de suite ba dii si mat moom nag umar ibn al bi mu nee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati salaam bokk na ci ay mayam nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko seedeel mooy ne seytaane ci boppam dafa ragal Omar ibn al comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci as-Sahihayni ba léegi Seydina Sa'd ibn Abi moom gisoon nañ ko muy Seydina Sa'd ibn Abi nekkoon nijaay yu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom la doon wax naan hada xaali fa ayukum yuri nii xaala fa ayukum fal yuriyani ahadukum xaala naan de kii bu doon gisoon muy ñëw danaan leen sama nijaaye ngii di ñëw yéen ñi ci des wan leen ma kan moo am nijaay bu mel ni moom muy Sa'd ibn Abi Waqqaas boroom irmi fidaaka abi wa ummi moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon Uhud ne ko sànnil di ko jox ay xeej naan ko sànnil jëndi naa la sama yaay ak sama baay muy Sa'd ibn Abi Waqqaas Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu ne man moom laa ma sa dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax lool ci moom ne jëndi na ay waajuram nit ku dul Sa'd ibn Abi Waqqaas mii moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu mu ne ista'dhana Umaru ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa indahu nisaa'un min qurayshin yukallimnahu wa yastakthirnahu aaliyatan aswaatuhunna falamma sta'dhana Umaru qumna yabtadirna alxijaab fa adina lahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadhak fa qaala umaru adxaka allahu sinnaka ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam qaala ajibtu min haa'ulaa'i allaati kunna indi falamma sami'na sawtaka ibtadarna alxijaab qaala umar fa anta ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam axaqa axaqu wala kunta axaqa an yahabna summa qaal ay aduwaati anfusihin atahabnanii wala tahabna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qulna na'am anta afaddu wa aghladu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi maa laqiyaka maa laqiyaka shaytaanu qattu saalikan fajjan saalikan fajjan illaa salaka fajjan ghayra fajjik moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu seydna Sa'd ibn Abi mu ne seydna Umar ibn al-Khattab dafa ñëw radiyallahu ci yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ñëw këram daldi laaj ndigal ngir mu agsi nee na yonent bi aley mu ne wa indahu te nekkoon na ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ngi toogoon nekkoon ak moom nisaa'un min qurayshin ay jigéen ñu bari ñu bokk ci waa quraysh nekk ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di wax nee na yukallimnahu di waxtaan ak moom waaye wa yastakthirnahu di bare mooy wax ji mooy ne ñoom di wax wax ju gina mu ne aaliyatan aswaatahunna seen baat sax a ginoon a kawe baatu yonent bi aleyhi wax ji bari ñoom ñu mooy ñu nekk di waxtaan comme di wax ca kaw nag baril wax ji tekki bi ñu déggee Seydina Omar radiyallahu anhu daldi ñaan digal ngir dugg si rekk ñu daldi jaar ci beneen jóg ñoom ñépp ñu jógandoo rocceeku ndànk génn nee na falamma sta'dana Omar qumna yabtadirna al xijaab ñu njëkkante ñoom ñépp gaaw romb génn daaw yooyu gaaw jàll fa adina lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi ne ko mën nga agsi yow Omar nee na bi mu agsee dugg ci gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yadxaku di reetaan mu xool ko seydna Omar gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ree mu ne ko adxaka allahu sinnaka ya rasulallah ne ko yal na yàlla mooy yal na la yàlla yokk ak mbégte yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ngay reetaan li nga li la reetaan yal na yàlla yokk ak yokk la ak mbégte ba foo toll ngay bég tekkiwul ne foo toll di rey la ci jublu mooy ne yal na yokk ngay nekk ci état bu mel nii di kontaane nii saa su ne qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man de ajibtu min haa'ulaa'i allaati kunna indi ne ko man de waaru naa ci jigéen ñi ñiy toogoon ak man léegi jigéen ñi toogoon ak man léegi nii ñoom dañu nekkoon di waxtaan di wax ci kaw di wax ak man ci kaw fa lamma sami'na sawtak ba ñu déggee sa baat yow Umar ibtadarna al xijaab ci lañuy njëkkante ku nekk jaar ci kii làqatu ji dem seen yoon qaala Umar seydna umar ibn alxataab radiallahu taala anhu ne fa anta ya rasulallah kunta axaqa an yahabna thumma qaala mu ne yow mu ne yonent bi salaatu wassalaam ne ko yow de yaa gina yey ñu daal lay am benn wegeel gu rëy yow yaa gina yelloo loolu que man que ñëw ñoom ñuy dem ndax man lañ dégg te biñ nekkee yow ñuy wax ci kaw di yuux bi mu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba pare mu tourné ci ñoom muy jigéen ña fa newoon bokk ci waa Quraysh ne leen ay aduwaati anfusihin atahabnani wala tahabna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne leen yéen seen yéen tourné ci ñoom ne yéen noonu seen bopp yi ngeen doon yéen yéenay seen noonu mooy nit ki ñu yow doo noonu kenn mais sa noonu bopp nga ay aduwaati anfusihin ne leen ndax da ngeen may ragal yenn ragal yi wala di ma jox yenn euh, respect yu rëy yi te du ngeen ko def di ma di ma di ma weg yan weg yu toll noonu te du ngeen ko def yu mel lu toll noonu du ngeen ko du ngeen wege na yu doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bay nekk ak moom di wax ci kaw waaye jigéen ñi tontu ko ne ko naam waaw yow yow kay yow la ñu gën a yow la ñu gën a ragal ndax yow anta yow Omar afaddu wa aghladu min rasulillah ndax yaa gina a tar te yaa gën metti yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo tax imaam euh, am ci ñu ne loolu du afalu tafdil même bu dee imaam alxaafiz dane mën naa nekk ne ak yenn ci borom xam-xamu xadiis yi dañ ne si mooy afaddu wa aghlad na afaddu xam nga alxuraan dane walaw kunta faddan ghalizan qalbi lam faddu min hawlik dane yonent bi alayhi boo nekkoon ku gaaw a mer tàng mbàq gaaw a mer nit ñi duñu doo toog fenn ñuy nekk autour de yow foo nekk ñu bëgg faa nekk ak yow ah, mu ne loolu ah, am ñu ne loolu lii nii afad wa aghlaz du af'alu tafdil du du ne mooy yaa ko gën yow yaa gën a dëgër gën a tar yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yow la ñu gën a ragal moom ak hayba gi nga àndal gu rëy googu ak tamit ni nga tare looloo tax ñun c'est normal ñu gën laa ñu gën a ñeme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ka yow mu ne leen nag loolu ñenn ñi dañ ne afalu tafdil la mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dina tarmee ci yéeféer yi comme lim ne waghluz alayhim yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam xeexal ak yéeféer yi ak naafiq yi tar seen kaw kon ñu ne ko loolu lañ tontu Seydina Omar anta afadhu wa aghlaz min rasulillah yonent bi nag wax am na ci benn riwaay dana ihan yabna alxataab maa ra'aaka shaytaanu saalikan fajjan illaa salaka fajjan gayra fajji mel ni danaan ko ihan dolli ma mooy ni nga mooy ne ndax apprécier ni mu mel moom Seydina Omar yonent bi alayhi ku kontaan la ci ni mu mel mu ne ko walladi nafsi bi yadi maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan man rasulillah alayhi salaatu wasalaam mu ngi ci loxoom di borom bi subhaanahu wa taala maa laqiyaka sheytaan sheytaane de du dajeeg yow xattu mukk saalikan fajjan fekk yow nga dugg sóobu benn boulevard wala benn yoon gi dox sheytaane bu la gisee bu nee tël foofu gis la ci yoon bi illaa lu dul salaka fajjan xayra fajjika day utaat weneen yoon wudul sa yoon yow Omar mooy ngëneel lu rëy goo xam ne moom la ko boroom bi subhaanahu wa taala defal nga xam ne sheytaane ci boppam da doon ragal seydna Omar ibn al radiyallahu ba yoon wu mu jaar du fa nangoo teg tànkam bu ko séenee am na sax ci yenn riwaay yoo xam ne dane bu jaaree denn yoon 40 jours saytaane du watul jaar foofu 40 jours yoo xam ne yoon woowu du fa jaar ndax lan Ibn al-Khattab moo fi mas a jaar moo fi jaar te 40 jours yi matagul fekk matagul man saytaane manuma faa jaar ndax ragal gi nga xam ne moom la ragaloon Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom nag Seydina Omar ibn al-Khattab bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génnee àddina Ah, moom mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk jaayante ak Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu ndax bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina moom Seydina Umar ibn al-Khattab ni mu ko nettalee mu ne dama nekk ci ci kër yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Abu Bakrin ak ñeneen ñu jekki am ku ñu dégg ci ginnaaw ci ginnaaw mur yi ci ginnaaw kër gi muy woo naan leen naan di woote naan yéen génn leen ne Abu Bakar ak di woo ay nit ne leen génn leen ngeen dem ci seen mbokk ansaar yi balaa daraa xew ndax dajaloo nañ foofu nee na ma dem biñ demee loolu en tout cas dinañu ko gis incha allah ci li biir biir moom ci fin bi moom mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi mu ñëwee kër Saad ibn Ubaada fekk ansaar yi ñoom ne dañuy ut njiit koo xam ne mooy wutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Abu ne leen xam ngeen ne yéen seen gëneel kenn du ko weddi ci kaw ci lislaam bi waaye xam ngeen ne mbir mi ci waa Quraysh la ñu lay dellu ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ñoom la bokkoon ba pare ba ñu kiiwee Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu ne leen nag man gërëm na ñaar ñii ndax ñu ngi àndoon nag Abu Ubayda Amir ibn jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne leen Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu bi mu ñoom ba pare ne leen hada Umar ibn al wa Abu Ubayda ibn jarrah faqad raditu ayyahuma ikhtartum ne leen kii de aw kama qaal ne leen Umar ibn al-Khattab mu ngi nii Abu Ubayda mu ngi nii man Abu Bakrin d'accord naa gërëm naa képp ku ngeen tànn ci ñoom ñaar ngir ñun mu nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam d'accord naa Seydina Omar radiyallahu anhu ne dara lañ dul lañ ko dul def ndax nee na bés boobu dama préparer discours boo xam ne bu ma ne woon moom laay wax bi ma ñëwee bay wax Seydina Abu Bakar ne ma Omar bul wax noppil nee na ma noppi mais li ma préparé woon mu wax lu gën a baax sax man li ma préparé woon ba yokku ci mais waxam ji benn wax rek laa d'accordul ak moom mooy bi ma nee man na doon man lay fa man naa man maay nekk xalifa wala Abu Ubayda ma ne ko yow xam nga ni fii kenn gënu ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam kenn gënu la yaa gën ci xeet wi yow la ñuy fal te teg yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow la faloon julli yii li mu feebar fan yii yépp yow la doon wax nga jiite même boo fi newul danaan nañ la seeti fa nga nekk mu nga jiite ba mu ma déggee ci minbar bi may may may waaj commencé di julli ba mu ma déggee dane kat dane déedéet woowi leen Omar na génn na bàyyi bu mu jiite nit ñi na seeti leen Abubakar mu ñëw jiite bu fi keneen jiite kon nag yow la ñuy fal moom mooy ki nga xam ne ci la ne ko tàllalal sa mu jaayanteek moom gaay jaayanteek moom ñu dem ci jàkka ji ñépp jaayanteeg ñoom ginnaaw gi nga xam ne ci lañ fal Seydina Omar euh, Abu Bakrin radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu ci lay génn àddina feebar dafa woo Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam Ibn Sa'din daal di solo waaye at-Tabari tamit solo na ko ci taarixam ak al ñoom solo nañ ko moom Seydina Abu Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anhuma dafa woo Seydina Usmaan ibn Affan fekk mu ngi tëdd ci lalu sukuraatam woolu ne woowal ñëw Seydina Usmaan ñëw bi mu ñëwee Seydina Abu Bakr ne ko uktub bindal comme que ne ko utal loo bind te nga ñëw mu mu ne ko bindal bismillahi irrahmani irrahim hada huwa maa ahida abu bakrin siddiq ibn quxaafa fi aaxiri ahdihi biddunya xaarijan minha wa inda awwali ahdihi bil aaxirati daaxilan fiiha xaytu yuuminu lkaafir wa yuuqinu lfaajir wa yusaddiqu lkaadib inni istaxlaftu aleykum Umar ibn al-Xattaab fasma'uu lahu wa atii'uuhu wa inni lam aalu llaha wa rasuulahu wa diinahu wa diinii wa nafsii wa iyyaakum xayran fa in cadala fa daalika dannii bihi wa cilmii fiihi wa in badala falakum falikulli imri'in maa iktasab wal xayru arad wa laa aclamu al-gayb wa sayaclamu alladiina zalamuu ayya munqalabin yanqalibuun wassalaamu aleykum wa rahmatullah summa qaala yaa Usmaan uxtum fa xaraja Usmaan radiyallahu taala anhu bi maxtuuman moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu bi muy waaj a génn àddina dane woowal leen ma Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu ñu daal koy woowal mu ne ko bindal bindal bismillahi rahmaani rahiim ci turu borom subhaanahu wa taala la tàmbalee mu fees dell ak yërmande te yërmandeem daj ñépp ne lii mooy li nga xam ne mooy pacte bi abu bakrin as-siddiq di doomi abu quxaafa bi usmaan radiyallahu anhuma wa ardaahuma teg fii aaxiri ahdihi bi dunya nekk dernière pierre acte bi mu posé ci àddina waaye mooy premier acte bi nga xam ne moom la posé jëm ci fële di yawmal qiyaam di allaaxira mu ne ko nag foofu nga xam ne allaaxira ga nga xam ne yéeféer bi weddi woon ci kaw suuf falay demee ba foofu ne day tuub ne day gëm xaytu yuuminul kaafir fa nga xam ne yéeféer bi falay demee ba foofu gis ne nag liñ ko doon wax ndekete yoo la mu doon weddi am na mu commencé naan day gëm waaye wa yuuqinul faajir kàccoor bi bu mag bi nga xam ne muy yéeféer bi ba léegi bu mag bi masula am ak kóolute ci li ko alxuraan doon wax li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ak li ko nit ñu baax ñu doon wax foofu la mbir yi leere fi moom waaye foofu tamit lay dëggale kàcckat bi bu boobaa foofu lay dëggoo ndax par yàlla da leen di imposer ak dëggu nga xam ne say cër ñooy wax léegi yow moom dañ lay teg fële mu ne leen inni sax laftu bindal Usmaan man de jël naa fal naa seen mu jiite leen aleykum ci seen kaw mu wutuma te jiite leen Umar ibn al bi Umar di doomi al-Khattab radiyallahu anhu fasma'u lahu wa ati'u ne leen déglu leen ko te ngeen topp ko te man nag deñtaluma ci mbiru yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sama diine ak sama bopp ak yéen lu baax mooy ne lii ma def yépp ngir yàllaa tax ma def ko te lu baax laa ci jublu yonent bi alayhi salaatu a tax ma def ko waaye sama diine tax ma def ko sama bopp tax ma def ko waaye yéen tamit du umma yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ma def ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na arhamu ummati bi ummati Abu Bakr mu ne ki nga xam ne moo gën yërëm sama xeet ba mu daj ki gën yërëm sama xeet ci sama xeet ki gën yërëm sama xeet ci sama xeet mooy Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne man lu baax rekk laa ci jublu mu ne nag Omar ibn al fa in adala bu dee jubal na fa dhalika dhanni bihi mooy njort gi ma am ci moom wa ilmi fiihi ak xam-xam ak xam bi ma ko xam wa in baddala waaye nag bu dee dama koo fal ginnaaw gi mu changé bu ginnaaw bu ma fi newatul fa li kulli imri'in maktasab bakkan bu nekk nit ku nekk li nga fàggu moom yow na nga xam ne li nga reendi ci say loxo lay nàcc wal xayru arat man nag Abu Bakrin radiyallahu anhu lii ma def fal ko ci seen kaw defuma ko lu dul bëgg lu yiiw bëgg lu baax a tax ma def ko waaye wala alamul xayb xaw ma kumpa wa sa ya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin ayya munqalabin yanqalibuun mu ne te dina xam kàccoor yi tooñkat yu mag yi dina ñu xam ayya mu ana benn féete waaye yanqalibuuna fa ñuy ban mujj lañuy mujj muy yawmal qiyaam tooñkat bu ñëw foofu li nga xam fan ngay mujj ci mujj gu ñaaw fa ngay mujj ba pare nag mu ne wassalaamu aleykum nuyu leen na leen yàlla na jàmm nekk ci yéen wa rahmatullah ak yërmandeem noonu ci la seyna abu bakrin radiallahu taala anhu tege acte bi nga xamante ne nii ngir xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jëfam yi mu jëfal umma bi moom Seydina Abu Bakr bari na waaye bii bokk na ci jëf yi nga xam ne moo yi gina màgg yu mu defal xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy le fait mu jël Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu daal di koy def xalifa moo tax ginnaaw gi bi ñenn ñi ñëwee yenn ci saxaaba yi radiyallahu taala anhu bi mu bindee mbir mi ba ñu yëg ne moom Seydina Omar ibn al la bëgg la bëgg fal ñu ne ko mais Abu Bakar yow boo demee ci sa boroom lan nga koy wax yow Omar gis nga Omar ni mu mel ak tàng wi mu tàng nga ñëw fal ko suñu kaw def ko moom mu nekk xalifa yonent bi aleyhi salaatu war la wuutu yow mu ne mu ne fekk mu ngi tëdd mu ne yëkkati leen ma ma toog ne leen yéen ana kan ngeen dangeen may ragalloo yàlla yéen yàlla ngeen may tiitloo bu ma demee ci yàlla xam nga lu ma koy wax da ngeen a bëgg a xam lu tax ma bu ma demee dama naan man inni wallaytu alayhim xayrahum ki gir wala xayra ahlika ki gën ci sa mbindeef yi ci ñoom di xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom laa def mu jiite leen te mooy Omar loolu laay tontu sama borom kon nag mënu ngeen maa tiital ginnaaw gi Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu noonu la nekk xalifa ginnaaw bi Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu génnee àddina moom nag seydna Omar ibn al radiyallahu bi mu nekkee xalifa xutba bi mu def muy xutba boo xamante ne nii ak a li ñu xam discours de politique générale yu ñàkk fayda yi nga xam ne presque liñ fay wax mooy ne dañu naan lii lañu bëgg a defale suñu mandat lii lay doxal waaye bu mandat bi jeexee néewaana nit koo xamante ni def na discours de politique générale ab premier ministre wala lu mu doon ba mandaawam jeexee cinquante pour cent ci li mu wax mu def ko nga xam ne nit ñi sax baax na ba léegi ñoom boo discours bi lañuy xool waa ji moo fa def ak aka waa jee dégg tubaab tubaab yu leer la làkk ci parlement bi mel ni lool tubaab yu leer ban njariñ la amal ab dëkk mooy ne jariñul tous waa waajuy damm yax sax te mën a liggéey dëkk bi moo gën fopp koo xam ne tubaabam dafa leer te lu suux moo ko suuxal moom nag Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu bi mu ñëwee nekk xalifa discours am bu njëkk dafa ñëw ci minbar bi ci jumaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk moom yëg na ni mu demee ndax xam-xam ndax boroom xam-xamul islaam moom du nekk koo xamante ni nii li xew du ci xam dara nga xam ne da ñëw rek lu ñu wax ñu naan moom mi ah looloo ngi xew déedéet demewul woon noonu moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu taxaw ci minbaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax bi mu ñëwee Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi ñu ko falee minbar fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon taxaw taxawutu fa woon dafa ut benn kii pied ci suuf di fa taxaw ndax moom dane du taxaw fi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon taxaw Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu ñëwee dafa taxaw fi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon taxaw ne ndax mbir yi bu dee ne ku nekk xalifa rek da ngay ñëw di naan damay wàcc dootuma mooy ne kon minbar bi fan la jëm xanaa mën naa dem ba kuufa kon minbar boo xam ne day gudd ndax ku nekk danaan ka taxawoon fële ni mu toll man comme que àgguma foofu duma fa taxaw ginnaaw mu taxaw foofu ne balaghani def discours bi mu ne balagani anna annaasa xaafuu shiddatii wa haabuu xilzatii wa qaaluu laqad ishtadda cumaru wa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bayna adhurinaa wa ishtadda calaynaa wa abuu bakrin waaliinaa duunahu fa kayfa wa qad saaratil umuuru ilayhi alaa fa'lamuu ayyuhan naas anna haadihi shiddatu qad ud'ifat aw tada'afat walaakinnahaa innamaa takuunu ala ahli zulmi wa ta'addi ala al-muslimiin amma ahlu salaamati wa diini wal qasd fa ana aliinu ilayhim min ba alyanu ilayhim min ba'dihim li ba'd wa lastu ad'u ahadan yadlamu ahadan aw yata'adda alayhi hatta ada'u xaddahu ala al-ardi wa ada'u qadami ala xaddihi al-axar hatta yad'ana lil-haqq wa inni ba'da shiddati tilka la ada'u xaddi ana ala al-ardi li ahli al-kafaafi wa ahli al-afaaf ayyuha an-naas inna lakum alayya xisaalan adkuruhaa lakum faxuduunii bihaa lakum alayya an laa ajtabi shay'an min xaraajikum wa maa afaa allahu alaykum illaa min wajhihi wa lakum alayya in waqa'a fi yadii fi yadayya fi yadii an laa yax an laa yaxruja illaa bi xaqqihi wa lakum alayya an aziida ataayaakum wa arzaaqakum inshaa allahu ta'aalaa wa lakum alayya an laa ulqiyakum fi tahluka walakum alayya an asudda thughurakum inshaa allahu taala walakum alayya in ghibtum fi lbu'uthi ay lma'aarik fa ana abul iyaali hatta tarji'u ilayhim fattaqu llaha wa a'inuunii ala anfusikum bi kaffihaa anni wa a'inuunii ala nafsi bil amri bil ma'ruuf wan nahyi anil munkar wa ihdaari nnasiihati fiimaa wallaani allahu min umuurikum loolu moom mooy li nga xamante ne nii mooy xutba bi seydna umar ibn alxataab radiyallahu taala anhu daldi ubbee ak xilaafaam waaye xutba bi moom yéemul kenn bu ñu xamee kan mooy seydna umar ibn alxataab radiyallahu moom mi nga xamante ne nii